an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil xaamisi wal xamsiin وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده إلا شيء أرصده لدين muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah ci garab gii ñu toll yi nga xam ne moom la ñu nekk ci toolu ñun ñu sell ñi anhum wa ja'alana allahu minhum amina mu ñuy indil xadis bu bees ginnaaw biñ gisee ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne woon xadis quatre cent soixante-cinq nekkoon xadisu saydina wa mawlana abu dhar radiyallahu anhu bu mu ne dama nekkoon ak bi amshi ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa fi harratin bil madina fastaqbalana uhud ah. gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey al imaam teg ci xadis numéro 466 ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. mu wa abi hurayrata mu mu ngi jële ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu xaafidu saxaaba ah mu ne an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi qaal annahu qaal law kaana lii gis nga bu ma amoon mislu uhudin lu mel ni uhud dahaban ci or de la sarra nii doon na ma bégloo man rasulullah sallallahu alayhi wa xam nga lu ma ci doon bégloo ci loolee de mooy allah tamurra alayya mu bañ romb ci man salaasu layaal muy ñetti fan ñetti guddi wa indi fekk ñetti guddi ba mu may romb fekk minhu ca alal joo jële ma yoroon lu toll ni Uhud ci ci ci or fekk minhu shay dara desew ma ci waaw looloo ma doon dëggal illaa lu dul shay'un mbir moo xam ne arsuduhu dama koy jël di ko denc di ko waajal toppatoo ko denc ko ngir lan li daynin ngir fay ci bor boo xam ne moom laa am war koo fay lii daal mooy li nga xamante ne nii mooy li may bégal waaw Allahu akbar mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaamu euh, euh, al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo ah, xadis bu mel ni gisoon nañu ko xadiis yu mel nii gisoon nañu ko kay waaw gisoon nañu ko bu dee fàttali mooy xadiis bi ñu génn bu Seydina eh, kii bi nii eh, Abu Dhar bi radiyallahu anhu lu mel nii la doon wax waaw léegi kon xadiis baa goog léegi nag ñu xool mooy ana est kon ash-shaykhaani kese ñoom ñoo ko solo dañ naan xadiis bi nii du ñoom kese ko solo al imaamu Ahmad ibnu Muhammad moom daal na koy solo na ko noon al imaamu ibnu Maaja hmm? al Qazwiini rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ay bërëb yu bari mais bu ñëwee ci kitaabu riqaaq baabu qawli la qawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam maa ahabbu lii maa ahabbu anna lii mithlu uhudin dhahaban mu ne haddathanii Ahmad ibn Shabib mu ne haddathanii al-imaam al-Bukhari al-haafiz mu ne seet nettali na ma Ahmad ibn Shabib di Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id ah, rahimahullah Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa abii mu ne ki ñu nettali mooy abii muy Shabib ibn Sa'id at-Tamimi rahimahullah Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala nekkoon nekkoon Misra an Yunus mu jëla ko ci Yunus de Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahimahullahu ta'ala hmm, wa qaala mu ne al-Layth mu ne Yunus ne wa qaala al-Layth mu ne al-imaam al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman moom ne neena waaw mooy al-Layth mooy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri borom xam-xamu Misr rahimahullah qaala mu ne haddathana nettali na ma yunusu voilà mooy yunus be ah an ibn Shihab loolu mooy lan mooy mbir mi daa am ñaar <laughs> imam al-Bukhari dane ah, ah, ah, Ahmad ibn Shabib moo ko jële ci baayam di Shabib mu jële ko ci yunus kanta ki nga xamante ne al imamu Lays moom moom itam nee na waaw haddathani yunus mooy yunus mu daje fa mook Shabib ñoom ñu bokk ñoom ñaar ñëpp jële ko ci Yunus al-Layth moom haddathani la wax ah an euh, kanta euh, hadda euh, Shabib moom foofu la fa ñëw dane abi dane haddathani abi an Yunus kanta al-imam Layth mu ne haddathani Yunus an ibn Shihab mu jële ci ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah Abu Bakr an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jëlee ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala qaala mu ne Abu Hurayrata mu ne Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani rahimahullahu ta'ala nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law kaana lii mithlu Uhudin dhahaban lasarranii an laa tamurra alayya thalathu layaalin wa 'indii minhu shay'un illaa shay'un arsuduhu li dayn noonu la ko al imaamu al Bukhari kaddu yooyu la nekk anta al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabu zakaat baabu taghliid uqubati man laa yu'addi zakaat voilà <laughs> mu ne haddasanaa imaamu Muslim rahimahullahu Abdurrahmaan ibn Sallaam al-Jumahi mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ ni Abdurrahmaan ibn Sallaam ibn Ubaydillah ibn Saalim am ñu ne no ibn Sallaam la al-Qurashiyu al-Jumahiyu rahimahullahu ta'ala al-Basriyu rahimahullahu ta'ala qaala haddathanaa ar-Rabi' mu ne imaam Muslim ne ya'ni ibn Muslim moom mu ne sëriñam bi nee na ki ñu nettali mooy ar-Rabi' waaye ki mu ci jublu mooy ibn Muslim da ar-Rabi' ibn Muslim al-Qurashiyu al-Jumahiyu nga xam ne moom it al-Basriyu rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Ziyad mu jël ko ci Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi moom tamit al-Jumahi Abul Harith moom itam al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moom mu jëloon ko Seydina Abu Hurayra dinañ ko daan ñaan Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala maa yasurrunii anna lii Uhudan dhahaban ta'tii alayya thaalithatun wa 'indii minhu diinaarun illaa diinaarun arsuduhu li daynin alayya voilà mu ngi nii. hadis bi comme niñ la ko waxee kon taxriij baa ngi noonu mooy hadis Seydina Abu Dharr bi génn. yonent bi alayhi salaatu wa salaam gisoon nañu que ne doon na loolu la ko waxe woon ndax Seydina Abu Zar nee na déglul fay ma waxaat la xadiis bi ni ni mu ñëwoon ci Riyaadu Saalihiin te mu saxiixayn danoon an Abi Dar radiyallahu anhu biñ génnoon quatre cent soixante-cinq annahu qaala kuntu amshi ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi haratin bil madina fastaqbalana Uhud fa qaala ya Aba Dar qultu labbayka ya rasulallahi qaala maa yasurrunii an indii mithla uhudin haadhaa dhahaban tamdii alayya thalaathatu wa indii minhu diinaarun illaa shay'un arsuduhu li dayn illaa an aquula bihi fii cibaadillaahi hakadhaa wa hakadhaa wa hakadhaa an yamiinihi wa an shimaalihi wa min xalfihi voilà kon lii moo tax lépp luñ fi wax waxoon nañ ko fii paase voilà bu nekkoon yow Abu Dar ne damay dox ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Medina ci mbeddu Medina yi jekk rek. fekk euh, fi ñu doon dox jëm fi ñu dëgmaloon Uhud moo nekkoon suñu suñu moom lañ jàmmaarloo montagne boobu nu ne ma yow Abu Dar ma ko ah wuy naa la yow doon ndawal yàlla lañ ñu ne dégloowuma ma am lu tel nu Uhud ci or ñetti ñett daal di romb ci man yi nee na ñetti guddi fekk ma dese ci benn diinaar lu dul boo xamante ne nii pièce en or la woon boo xamante ne seen mono yi moom laay denc waajal ko ngir fay bor voilà kon loolu moom lay wax fi gis nga bi amul dara loo xamante ne moo ci moo ci nekk euh, moo moo am benn loo xamante ne ab wute bu am ci ñaari wax yooyu euh, ba pare lam ca teg fee lu dul ma def jaamu yàlla yi def ko ci chantier yàlla yi voilà xeet yi nga xam ne yépp man borom bi euh, jàppandal na ma sama alal ma man ko faa def du ma ne comme niñ ko waxoon man daal ci lii rek laay def kanta yeneen bunt yiw yi déedéet déedéet yow wal ngay def fépp moo taxoon mu ne hakaza wa hakaza wa hakaza kon loolu la loolu lañ gisoon bii passé te waxoon nañ ci liñ ci waroon a wax ne hadis bi ngay wane kon ak lëkkaaleem ak bunt bi mooy buntu eh, eh, fadlu zuhdi voilà ngëneelu dëddu àddina te tamit bi ci néewal ba nit ki eh, lu mu ci yor rek lu bari bari na ko def fi nga xam ne loolee la ko borom bi digal muy loo xam ne dafiy ame ngërëmu yàlla moo tax waxoon nañ na nag loolu wanewul ne dajale alal baaxul li bon mooy dajale alal ngir alal dajale alal ngir puukare dajale alal ngir leneen lu dul yàlla ak dimbali jaamu yàlla yi loolu moo yées waaye kay kay dajale alal ngir yii bu sànce yi taxawee mu man cee def loo xamante ni da cee ame ngërëm mu boromam est-ce que te loolu la yonent bi alayhi salatu wassalaam di wan fii kon al imaamul xaafidu rahimahullahu taala an-Nawawi mu teg ci hadis numéro quatre cent soixante-sept voilà mu teg ci hadis numéro quatre cent soixante-sept mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam unzuruu ilaa man asfala minkum wa laa tanzuruu ilaa man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an laa tazdaru ni'mata allahi alaykum muttafaqun alayhi wa haadha lafdu muslim wa fi riwaayati al-Buxaari rahimahullah idaa nadara ahadukum ilaa man fuddila alayhi fil maali wal xalq falyanzur ilaa man huwa asfala minhu kon al imaamu al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg beneen xadiis boo xam ne wa anhu la wax mu ngi koy jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu ni nga xamante ne ni moom la jële woon xadiis bi nga xamante ne ni <coughs> moom lañ eh, gis sànq ah mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne unzuru bee leen xool ila man asfala minkum waaw ci ki nga xam ne moo leen gën a féete suuf ci mbiru àddina wala tanzuru te bu leen di xool ila man huwa fawqakum ki leen féete kaw ci mbiru àddina lu tax fa huwa ndax kat di xool ki la suufe ki la ëpp ki la gën ki nga xam ne yow yaa ko pële ci mbiru àddina fa huwa loolee de ajdaru mooy li gën a yey bu boobaa allah tazdaru ngeen bañ a nekk ñoo xamante ne nii da di euh, euh, xeet waaw di néewal jàpp ne lu néew la ni'matallahi alaykum xéewalu yàlla bi mu leen defal ci seen kaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari ak al imaamu muslim ibn al xajjaaj rahmatullah alayhi maa ñoo ko mu la waaye nag wa haaza lafdu muslim muslim de kaddu yi ma fi indi imaam muslim moo ko soloon yi imaamul buxaari soloowu ko mukk ci kaddu yi <laughs> moo tax mu ne wa fii riwaayati lil buxaari kanta nag ni nga xamante ne imaamul buxaari moom nam ko soloowee lan la ida ahadukum bu xob alhamdulillah bu kenn ci yéen xool xool bi mooy xool di considérer waatee ah di genre waaye di di contempler observer kenn ngir ah ay way mu ne bu xoolee ilaa man fuddila kenn bu xoolee ilaa jëmee man fuddila ka nga xam ne dañ koo gënale alayhi ci moom fil maali ci alal wal xalq ak mbind mooy ah waa ji mbind mi mooy alal bari la na ko waaye yëpp waaw saa yi cëram yëpp kii nañu te tawaay saa yi mooy best kii ko waaw mooy cëram yi noo saa yi ñu <laughs> dee jàpp nga ne société boo xam ne ñoo jàpp ne déq moom <laughs> aw aw aw xas la nga gis koo xamante ne liñ naan ay ay tablette chocolat la yor nga naan ci soy ak dim jàppee kéena alors que man lu ne def naa ko mais sama biir bi manula fexe ba dem <laughs> waaw koo xam ne ni moom moo la gën a moom lañ gën a li ci sa kaw ci wàllu alal moo la ëppale alal waaw yaa ngi nii am problème mu dépense moom loolu ma su koo xam waaw di drainer lu ne waaw te bu yëgoon ni kii la sax boo soxla woon barab bu la bu la gestoo rek say affaire baax <laughs> mu ne nga xool bu ngeen xoolee ci kenn ci yéen ilaa man fuddila alayhi koo xam ne dañ koo gënale ci filmaali ci alal hein waaye wal xalqi ak mbind fal yanzur na xool ilaa man huwa asfala min na xool ku ko gën a féete tuuf ndax loolu mooy comme li la rek noonu la ko al imaamul Buxaari yi daal di solowee léegi comme que léeg-léeg njëkk indi ne riwaay imaam muslim la hada lafdu muslim la parce imaam muslim moo ko soloowe noonu moo tax imaamul ko euh, unzuru waaw al imaamu ko soloowe noonu mooy imaamu ahmad rahmatullah alayhi moom soloo na ko noonu ci musnadu abi hurayra radiyallahu anhu na ko noonu al maaja unzuru ila man huwa asfala minkum waaw wala tanzuru ila man huwa fawqakum loolu moom ñoom ñii ñoo ko soloowe noonu naka noon al imaamu Tirmidi rahimahullah mais imaamul Buxaari kaddu unzuru ila man huwa asfala minkum moom soloowu ko noonu voilà al imaamu dinañ ñëw après eh, imaamul Muslim nag indi na ñaari façon yëpp ne kon al kon dane fee dane wa hada lafzu Muslim kon nañu xool imaamu Muslim moom nan la ko soloowe moom mu indi kaddu unzuru mu ne moom mu ko indi ci eh, eh, njaal beenu quelques hadith après ci début njaal beenu kitaabu zuhdi mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne ki ñu ne ki ma nettali man dong imaam Muslim imaam Muslim mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Hurri al-Baghdadi hmm? rahimahullahu ta'ala di Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Jarir mu ne ki ma nettali man Zuhayr ki ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abd al-Hamid ibn Jarir ibn Qurt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 mu nekk ko nettali mooy Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya ah, moom it juge la woon ah, eh, eh, kii Abu Muawiya ad-Darir eh, non kii la pas juge al-Kufi Kufi la ne woon voilà moom Abu Muawiya ta'ala nga xam ne ku dëgër la woon yàgg nañ koo gis Euh, moo tax borom xam-xam yi comme ni borom taqrib at-tahdhib daal imaam ibn Hajar mu ne thiqatun ahfazu an-nas li hadith amash <laughs> mooy ku dëgër la moo gën jàpp ñun ñëpp ci hadith yoo xam ne mooy jaar ci al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan rahimahullah kon Abu Muawiya ngo xaa mu ne taxawal mën di beneen sama càllale man imaamu muslim sama ñetteelu càllale ci hadis bi boo xam ne ci beneen sëriñ te ñii ñëpp mu bi tudd yàgg dañ koo gis Zuhayr ibn Harb Abu Kurayb ak keneen mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kii moom la gën ëpp lu muy jële moom <laughs> Abu Bakr ibn Abi Shayba mi moom akthara muslimun alayhi anhu waaw moom imaam muslim bari na lu muy jële mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman rahimahullahu taala al-kuufiyu al-waasitiyu al-asl rahimahullahu taala kon mu ne bii beneen càllale bi moom la wal lafdu lahu kaddu yi may indi fii nag moom sama sëriñ bi ma mujjee indi moo ko moo ko wax ci moom laa ko jëlee qaala mu ne haddathana Muawiya Abu Muawiya mu ne nettali nañu moom euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Muawiya gis nañ ko sànq Muhammad ibn Xaazim rahimahullahu taala wa Waki' ak beneen sëriñ ah di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ah, al-Kufi Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Asbahani al-A'war an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash Abu Muawiya sànq imaamul Buxaari imaam al-Haafid Ibn Hajar nee na mooy ki gën a dëgër nit ñi ci hadiisu al-Amash mu ngi noonu al-Amash anil Amash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili gis nañ ko sànq al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Saalih moo ko jëlee ci Abu Saalih Zakwaan Ah, ah, az-Zayyat as-Samman az-Zayyat borom import export rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jëlee sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi qaala Abu Mu'awiya alaykum ala tazdaru ni'matallahi alaykum voilà mu ngi noonu le kon te comme que la Abu Muawiya mooy ki gën a jàpp xadiisu al-Amash moo tax imaam al-Haafidu Nawawiyu bi muy indi fi mu indi ko aleykum allah tazdaru ni'matallahi aleykum voilà kon mu ngi noonu nii ko al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala daal di solo léegi beneen bi mu ne wa fi riwaayati al-Bukhari loolu wax nañ la imaam Muslim daal na koy solo waaye nañu xoolal imaamu al-Bukhari rahimahullah boobu nag tanta loolu ila nadara ahadukum ila man huwa fudila alayhi ñoom ñaar ñoo ko bokk solo al imaamu al-Bukhari imaam Muslim kenn na leen ci fekk si muy seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal al-imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala kitaabu ar-riqaaq la ko indi baabun li yanzura ila man huwa asfala minhu wala yanzura ila man huwa fawqa mu ne haddathana Isma'il mu ngi ko jëlee ci Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways mooy <laughs> waxoon nañ imaamu Malik mooy nijaayam ndax seeru imaamu Malik moo ko juróon mooy mooy yaayam Isma'il ibn Abi Uways loolu gën a siiwee mais Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah la ibn Uways Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn abi amir al-asbahi gis nga mbokk imaamu malik la seeru imam malik mooy yaayam kon mu ne qaala mu ne haddathani nettali na man dong malikun sama nijaay <laughs> noonu wolof loolu la sama nijaay malik ibn anas ibn malik ibn abi amir imamu daar al-hijrati abu abdillah al-himyari muy imam malik borom ngir mi rahimahullah nabi zinadi moo ko jële ci abi zinad abdullah ibn zakwan al-qurashi abu abdirrahman almadaniyu siiwe woon ci Abu Zinaad rahimahullahu ta'ala an al-A'raj mu jële ko ci al-A'raj càllale bu siiw ah Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj Abu Daawud almadani ñi na Abu Haazim ñi na Abu Muhammad ah, rahimahullahu ta'ala di al-A'raj ah, an Abi Hurayra càllale bi dafa siiw Maalik hmm? an Abi Zinaad an al-A'raj an Abi Hurayra am nañu ne ñii bi mooy càllale bi gën a dëgër ci kaw suuf <laughs> radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha nadhara ahadukum ila man fudila alayhi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu nii la ko al imaam al Bukhari rahimahullah daal di indee kan daal imaamu Muslim Abul Husayn moom ko indi ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq mooy ci njaal bi rek laata hadis bi moom la njëkk indi daal di siy teg hadis biñ gis sànq di unzuru ñoom la toppale mais bii la njëkk indi mu ne haddathana Yahya ibn Yahya wa Qutayba ibn Sa'id mu ne sa hadis bi nag ci sama ñaari sëriñ laa ko jële muy Yahya ibn Yahya di Rayhanatu Naysabur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali rahimahullahu ta'ala Abu Zakariya rahimahullah ah. wa Qutaybatu ibn Sa'id ak Qutaybatu ibn Sa'id sama beneen ta Serigne di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi al-Balkhi Abu Raja al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne mu ne Imam Muslim ne qala Qutayba sama Serigne bi ma mujjee tudd moom dana haddathana kooku googu la la la utilisé ne haddathana wa qala Yahya kanta sama Serigne bu njëkk bi moom akhbarana la wax al-Mughira wala xabaar nañu kan kon ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ko jëlee ci al-Mughira ibn Abdirrahman al-Hizami di al-Mughira ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad mbokk sayyidatu Khadija radiyallahu anhu ak ñoom eh, ki nga xam ne ñoom Jubayr ibn Mut'im eh, radiyallahu ta'ala anil jami' kon ci moom lañ ko jëlee mu ne an Abi Sinat moom gis nañ ko sànq an al-A'raj gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha nadara ahadukum ila man fudila alayhi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa ahsanu minhu mimman fudila alayhi voilà <laughs> noonu la ko al imaamu al xaafidu daal di taala léegi kon hadis baa ngi nii léegi bi premier question première laaj kon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi gisee version bu njëkk bi dane bu kenn ci yéen di xool waaw unzuru unzuru xool ilaa man asfala minkum ku leen yéen a féete suuf wala tanzuru ilaa man huwa fawqakum waaye bu leen xool ku leen alhamdulillah ku leen féete kaw loolu mooy ci wàllu mbiru àddina waaw mbiru àddina la yonent bi alayhi salaam di wax lii waaw mooy lépp loo xamante ni affaire àddina la ngir bañ ngeen koy xëccoo moo taxoon mu waxoon yonent saxaaba yi ñoom niñ ko gisoon li may ragal ci yéen du al faqr mal faqra alaykum waaw man. du li nga xamante ne ak ñàkk loolu laay ragal ci yéen waaye li may ragal mooy ñu ubbil leen àddina ngeen xëccoo ko comme ñi leen jiitu woon doon ko xëccoo mu alak leen comme ni mu leen alake woon waaw xëccoo googu nag waxoon naa la bokk na li koy indi mooy li tax parce que nit ku am alal mbiru àddina moo xam matériel lañ moo xam alal xobbet xobbet wala lu man di doon ay kër ay villa ay yu mel noonu ay oto ay kii dafa nekk loo xam ne marghubun fihi la lu nit di sopp bakkan da koy sopp te ni ma ko soppe moom mi ko yor nga xam ne bu ko téyee du bëgg mu deñ ci loxoom la ko ñeneen ñi ko amul di ko xoole bëtu ay way lii bi lu ni xam buñ ko amoon waaw ñi dina eh, feebar ñoom dañuy bëgg mu taxoo ci loxoom ñëw ci moom léegi nag moom le fait que bu xam ne gaa yi bëgg nañ lii mu yor te moom it da koo bëgg gaa yi di xool nan lañ kiy amee kañ ko ko moom itam muy xool nan la koy téye xañ leen ko loolu mooy indi nag li nga xam ne mooy at-tanafus waaw di xëccoo googu waaw ku nekk di kii waaw ñoom ñu ngi def ay pexe ngir rëkki sa alal ji yow yaa ngi def loolu kii ngir xañ leen ko ngir gin koo garder waaw loolu seen dund na lay neex yéen ñaar <laughs> loolu du neex <laughs> loolu kay manu la neex waaw léegi nag loolu yonent bi ay saa salaam lii def ay médicament la ay garab la yum ñu jox ngir lan ngir faj al mooy di xër ci mbiru àddina bokk na ci li ëpp doole noo ko mën a faje mooy lii yow sa bët bi bul dël di ko daaj ci ñi nga xam ne ñoo la ëppale ci wàllu àddina mais kon nooy def yeneen tubaab yi saa saa mu ne xool leen ki nga xam ne yéen a ko tane moo leen féete suuf ci wàllu am amu àddina ndax kat loo xeeb naan non man ndax boo xool ki la féete kaw looy wax nag naan non ma lee yow yow li la yàlla joxagul kese ngay xool loolu noo koy sante kanta lim la jot a jox xooloo ko sax ba ko ciy sant waaw ci tay way jële non man nga xam ne sa suba su nekk bu may liggéey coono gi may am rien que xalaat taxaw di xaar ay tataaw ak yooyu ca ca ca sedd ba rek ctëtët te xoolal diw diw de sawaay heure boobu nekk fi din di di di yeewu de man léeg-léeg damay dem ba fu may liggéey falaay julli fajar allahu akbar te lu tax ma koy teel a def parce que bu ma teelu la def noonu damay tardé la ma waroon a nelaw ni muy wàññeekoo sama xel du dal ma taf tafee affaire yi alors que diw ñoo bokk fu ñuy liggéey de mais moom si këram lay ndékkee këram lay ndékkee taal oto ñëw te du tardé cetëtët saa yi nii de mooy yow instant boobu yaa ngi sant yàlla yow ci xéewal bam la defalee sax nga am emploi yow <laughs> yow waa ji ngay kii da ko mais mais yéen a bokk fu ñu di liggéey waaw <laughs> amaana moom otoom bii leneen ak leneen mais jamono jooju liñ la bëgg a wax mooy li la yàlla defal doo ko sant ah. nekkoo di ko sant mooy jamono jooju yow santoo dara dara dara dara dara doo sant yàlla <laughs> waaw alors que bu dee da xool ki nga tane waaw garaawul man de. bala maa liggéey damay teel a xëy siinoo damay tarbeer bi mel noonu waaw loolu waaye nga bañ a xool lool ngay xool mais waa ji nga xam ne moom nag moom moom daa nelawul sax parce que bopp ma tëju ndax lan ñaari salaamaaleykum amu ko waaw daay am na njaboot ju mu war a dundal amul liggéey amul dara nga xam ne bu tëddee du nelaw mu ngi xalaat yooyu wooyu suba suba de bu may kii bala maa dara ba madam fëgg na et ni daay dépense bi te leer ko ne dara yoru ko yow loolu borom bi yow yow loolu dara borom bi fenqal na la loolu gis nga booy xool loolu da sant yow doy koo fi naan dañ naan fii ay borom bi xoola xéewal gi ma defal ba loo xam ne moom laay amee lu ma dunde alors ki nga xam ne la wala sama ñoo bokk koñ wala sax ñoo bokk même néeg parce que dafa luye fee ma luye fii sii diw gis naa ni ko soxnaam si di sonale wala nangam doomam yi amul dara ndeysaan ndax fa mu doon liggéey dàq dañ ko yaa ngi nii kenn dàq la nga xool kooku bu boobaa ci ñuy gën a sant gis nga loolu mu nekk médicament bu ñu yonent waaye sarsam jox